kon al imaamu alxaafidu Nawawi rahimahullahu taala moom mi xadis bi ci tegu di xadis numéro cinq cent trente et un mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa huwa ala al-minbari wa huwa yadhkuru as-sadaqata wat-ta'affufa 'ani al-mas'ala al-yadu al-'ulya khayrun min al-yadi as-sufla walyadul ulyaa hiya almunfiqa wassuflaa hiya assaa'ila muttafaqun alayhi kon alimaamu alxaafiz annawawiyu rahimahullahu taala mu daal di ciy teg xadis numéro cinq cent trente et un xadis bii xadis bii wa anhu nañ dem ba pare nañ dem nañ dem mu ne wa anhu xadis bi mu ngi koy jële ci sahaaba bi mu jële xadis bi ñu génn muy ibnu umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala wax na wa huwa te xaalam ba muy wax alal minbari mu ngi woon ci minbaram bi wa huwa te moom yazkuru mu ngi doon tudd as-sadaqata sarax waaw sarax zakat wa ta'affufa ak téye sa bopp abstinence loolu mooy ta'affuf téye sa bopp ci lépp lu xaraam ak yépp yoo xam ne yu torox la yuy wàcceel nit la yoo xam ne yu ñu sib la te nekk yoo xamante ne day wàcc dayob nit waaye day eh, toroxal nit waaw anil masala mooy abstinence anil téye sa bopp anil masala ti ji di kemandeeka saa may mbayaan ak mendicité mooy al masala mooy la mendicité waaw waaw nekk bëgg a dëkke mandian rek mendicité mendicité déedéet téye sa bopp ci loolu yonent waaye saa saam doon leen xutba ci loolu waaw waaw gënee lu joxe sarax zakat waaye ngëneelu di téye sa bopp ci lépp loo xam nag laaj la nee na bi ñu koy tudd nag mu bokk na ca la mu wax moo ne al yadul ulya loxo bi nga xam ne moo féete kaw xayrun moo gën min al yadi sufla gën loxo bi nga xamante ne moo féete suuf wal yadul ulya te loxo bi féete kaw hiya al munfiqa alhamdulilah mooy bi nga xam ne mooy dépense wa sufla bi suufe bi féete suuf hiya sa'ila mooy bi laaj mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari wa al imaamu muslim abul xusayn rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo léegi ñu ne la ñoom doon solo ñu la xadis bi seen sëriñ di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal solo na ko waaye lu leen jiitoon al imaamu malik rahimahullah dina ko ci kitaabul jaami' ma jaa fi ta'affufi anil masala voilà déedéet bi buntu bi nga xam ne mooy wax ci téye sa bopp abstinence ci mendicité nekk di saa may mbayaan nga téye ci sa bopp kon nag ak al imaamu al Abu Dawud ak an-Nasa'i al imaamu al Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Abu Nu'man mu ngi ko di kitaabu zaka baabu la sadaqata illa an dhahri ghinan mu ne haddathana Abu Nu'man mu ne ki ñu nettali mooy Abu Nu'man di Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi al-Basri moom moo siiwe aarif gis nañ ko fan yéla rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd mu ne ki ñu nettali mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ayyuba moo ko jëlee ci Ayyub di Ayyub ibn Abi Tamim ak Kaysan as-Sakhtiyani al-Basri ah, sëriñ bu mag la <laughs> Imaamu Maalik jëlee na ci moom xadiis sole <laughs> ci sëriñ Imaam Maalik la bokk mais Makk la la la la jëlee ci moom xadiis rahimahullahu ta'ala Naafi' moo ko jëlee ci Naafi' di Naafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi rahimahullahu ta'ala an ibni umara moo ko jële ci njaatigéem di abdallah ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaal mu ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam imam muslim imam al-bukhari mu ne ha taxawal mu ndil la beneen càllale wa haddathana tanettaleno abdullah ibnu maslama mooy hmm? abdallah ibnu maslama di ibnu qa'nab al-qa'nabi al-harisi abu abdirrahman al-madani al-basri eh, moom gën nañ koo gis de <laughs> yaa ngi koy fàttaliku taalib imaamu Malik bi bi imaamu Malik biñ ne biñ ne ko eh, eh, eh, kii Abdallah ibn kii ibn Maslama mu ngi ñëw de mu ne ah mu ngi ñëw waaw imaamu Malik ni aywa <laughs> jóg leen jóg leen jóg leen ila xayri ahli al ard ñu ñu ki nga xam ne moo gën kuy dox ci kaw suuf <laughs> te taalib bi la <laughs> waaw ah, ku non ku garaaw la woon alqaana bii mi noo ku garaaw a garaaw a garaaw garaaw a <laughs> waaw moo tax hein moom mii moo tax boroom xam-xam yu bari naan moom mii moo gën a dëgër ci Muwatta imaamu Maalik yépp waaw wala ah, Ali ibn madini doon wax naan du ma jiital kenn ci ñi solo Muwatta ci kaw alqaana bii mi mooy pée <laughs> waaw mooy premier moo ci gën dëgër fu ñépp <laughs> waaw waaw waaw xam nga ne moos xam nga imaamu Malik moom nekkul ci ay fair play moom <laughs> fair play yoo xamante ni daraay dëgg taxuñu comme dañ ni ko gaay ñenn ñi xamee non te te en plus waa ji taalibeem la mu ne jóg leen jóg leen ñu dem ci ki nga xam ne ki nga xamante ne ah biñ ne ko mu ngi ñëw moo ki gën kuy dox ci kaw suuf waaw ki gën ci waa suuf mu ngi ni <laughs> kon imaamul taali sëriñu ñoom imaamul Buxaari la mu ne wa haddathana Abdullah ibn Maslama mu ne kon ki ñu nettal ma Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi al-Harisi rahimahullahu ta'ala an Malikin mu jël ko ci sëriñam di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi imaamu daaril hijrati borom ngir mi an Naafi' moom lañ gis sànq fee Ayyub an Naafi' an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa huwa ala al-minbari wa dhakara sadaqata wat-ta'affufa wal-mas'alata al-yadul ulya khayrun min al-yadi as-sufla falyadul ulya hiya al-munfiqa was-sufla hiya as-sa'ila kanta al-imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala mu ngi kon ci kitaabu zaka baabu bayaani anna al-yad al-ulya xayrun min al-yad as-sufla mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id ah, <laughs> ah Qutayba it ku garaaw ñoo ñoo tey ñoom tey yow daal ne ñoom ñëpp garaaw rek Qutayba mooy <laughs> dem ci taalibe ñii ñëpp imaamu Maalik a leen defar Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawlaahu Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala an Malik ibn Anas mu jëloon ko ci sëriñam de Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi rahimahullah moom lañ gisaan fiima quri'a alayhi ci loo xam ne quri'a alayhi dañ ko doon jàng ci moom voilà an Nafi' ndax Imaam Malik waxoon nañ la moom doonul woon toog doonul woon toog di jàngale ay hadith noonu. mais moom doonul woon toog di wax day kenn nay jàng moom muy ñépp di déglu mu toog di la di déglu kiy jàng an Nafi'in kon nagaan ibn Umar radiyallahu anhu hmm? ma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa huwa ala al-minbari wa huwa yadhkuru sadaqata wa at-ta'affufa 'an al-mas'alati al-yadu al-'ulya khayrun min al-yadi as-sufla wal-yadu al-'ulya al-munfiqa was-sufla as-sa'ila waaw hadis baa ngi noonu hadis bii hadis bii taxawoon nañ ci ay mbiram bi gis hadis Seydina Hakim bi mooy xam nga yenent way sa saam dane ko yaa Hakim inna hadha al mala xadirun hul faman axadahu bi saxawati nafsin burika lahu fihi wa man axadahu bi israafi nafsin lam yubaarak lahu fi wa kaana kalladii yakulu wa laa yashba wal yadul ulyaa xayrun minal yadi suflaa bu ñu gis lool taxawoon nañ ci gisaa la woon xadis bii ne la woon xadis bii bu mawlaana ibnu Umar bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mooy li nga xamante ne moo leeral lan mooy yadul ulyaa ak yadu suflaa ba moo taxoon al imaamul Qurtubi ne affaire yi jeex na quoi. arrêtez quoi <laughs> mooy sëriñu borom tafsir bi Abu Ahmad mu ne non lii moom leer na quoi ñëw na nag di leeral affaire bi moo tax il faut arrêter yenn yenn façon euh, di jéem a tekki waaye yadu suuf laa mooy lii yadul ulya mooy yu temps suuf yooyu nañ ko bàyyi quoi ndax hadis bi leeral na ko <laughs> voilà gi euh, xam nga yaa ngi fàttaliku loolu voilà taxoon nañ ci foofu que loolu. Euh, euh, euh, hadith yi da ko wone ak te Seydina Hakim ci woppam waxoon nañ la moom solo na ko comme li at-Tabarani <coughs> daal di solo moom jële ko ci moom moo ne affaire yi daal al yadul ulya moom nee na mooy bi joxe waaw loxo bi yàlla moo nekk ci kaw waaw <laughs> mooy Seydina Hakim at-Tabarani moo ko solo sahih boo isnaad boo xam ne Imaam al-Hafiz Ibn Hajar na bu wér la mu ne damaa dégg yonent way saa saa mu naan yadul laahi fawqa yadil mu'ti yàlla loxoy yàlla mu ngi ci kaw loxoy kiy joxe wa yadul mu'ti fawqa moo mu'ti te loxoy kiy joxe mu ngi ci kaw loxo kiy jël wa moo mu'ti te loxoy ki ñuy jox asfalal aydi mooy bi gën a suufe ci loxo yi waaw loolu dafa leer naññ que ne lii moom lii la ko wax mooy loolu nag euh, mooy xadiis boobu nag li ñu waroon a wax fii yépp euh, mooy mu ngi foofu waaw mu ngi foofu waaw que euh, waxoon nañ la nag que euh, euh, lii nii mudraj la loolu dëgëru waaw que lii non attention parce que en fait bii nii lii nii wax jii ne yarul loolu yaa mooy loolu loolu dëgërul loolu dëgërul te loolu leeraloon nañ ko foofu kon da ngay delluwaat foofu rahima boo demee di nga fa fekk li nga xam ne mooy li ginoona li leeraloon affaire yooyu wallahu taala alam ah? kon te loolu waxoon nañ la yeneen xadiis yoo xam ne ñoo gën a dëgëral affaire bi te ne loolu la quoi ah te ne du du mudraj ah mudraj mooy loo xam ne dañ koo yokk ci xadiis bi mais bokku ci loolu eh, eh, eh, te waxoon nañ la tamit xadiisu bi nga xam ne Taariq al-Muhaaribi bi nekk ci an imaamu Nasaa'i mu ne qadimna al-Madinata dañoo ñëw Madina fekk fa ida nabi sallallahu alayhi wa sallam qa'imun ala al-minbar yaxtubu an-nas wa yaqul al-yadul mawti al-ulya voilà waaw mu ne loxo bi nga xamante ne nii mu ne dama ñëw dañoo ñëw Madina fekk yonent bay saa saam di xutba ci minbar bi naan loxo bi nga xam ne mooy joxe mooy bi féete kaw loolu moom jeex na loolu dafa leer moo tax loolu du mut rañaa voilà comme niñ la ko waxe woon kene loolu euh, euh, mooy li gën a dëgër mooy loxo bi nga xam ne mooy joxe moo féete kaw kanta yeneen wax yi ci amoon yépp loolu mu ngi fa boo demee ci xadiis Seydina Hakim boobu euh, di nga ko fa fekk léegi xanaa ñu yokk leen fii rek mooy loxo yi loxo yi ñeenti façon loxo moo waaw ci wàllu joxe ñeenti façon loxo moo am mooy loxo biy joxe mooy bi féete kaw loxo biy laaj mooy bi féete suuf comme ni nga xamante ne nii moom la lii lii leeral waaw bu xool naa la du mudraj du mudraj li Abul Abbas ad-Dani wax ci atraful Muwatta loolu waxoon nañ la loolu dëgërul waaw loolu moom leeraloon nañ ko <laughs> waaw kon loxo bi joxe mooy bi féete kaw loxo bi na bi laaj mooy bi féete suuf mu am beneen façon loxo koo xam ne dañ koy jox moom day jël mais laajut kenn kooku waxoon nañ la suflaa buñ ne woon li imaamul xaafis na bu ñu nee nee suflaa ci boobu mooy boo xoolee nii ci ci ci ci acte bi nii si moo féete suuf na dañ koy jox muy jël mais boobu taxul yonent bay saa saa waxul boobu ndax kooku dafa téye boppam te nañ ko gis Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu naan yonent way saa saa dama doon jox saa bu ma naree jox du ma mën a ko joxal keneen ba yonent way saa saa wax ko ne ko non bu dee laajoo ko man ngaa jël ci gàttal ko wax voilà nekkul dañ ko yokkamte ko di ko kii loolu jëlal bu ñu la joxee nga jël xam nga kooku bokk la ki nga xam ne day kemande day man day mànjee day day def la mendicité di courber l'échine ñaari loolu bokkul kon am nga ñaari loxo yoo xam ne ci ak ci bii boo xoolee nag naan ci suuf la benn bi day laaj benn bi laajul mais bu ñu ko joxee yonent way sa nee na boo laajul yukkamtewoo ko ñu jox la loo xam ne lu dagan la bien sûr jëlal léegi mu am beneen loxo mooy loxo bi nga xam ne nag almaania moom day xañ bi joxe dara <laughs> waaw mooy loxo bu nay bi waaw te li ko yàlla teg ci ay yoo xam ne da koo war a def ci yoo xam ne farata la mu bàyyi ko fi waaw da ko fi lëng ndax nay waaw di di di dajale waaw loolu na loolu nag moom c'est tellement grave waaw loolu moom dafa grave moom mooy waa ji ci boppam li ko yàlla ne defal joxeel moom defu ko waaw waaw kooku wa pare al buxlu da koy job bu topp mooy ak nay da koy topp da koy topp waaw loolu nag euh, lu lu lu tellement c'est tellement grave loolu garaaw la kon nag hadis baa ngi noonu al suuf laa ak al yadul ulya loolu kon hadis bi moo ko leeral te boobu lañ ci taxawoon ne de toute façon kuloona débat bi comme li al imam al al kii wax à vrai dire moo ci nekk al qurtubi rahimahullahu taala al imam al hafiz an-nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg hadis numéro cinq cent trente-deux hein cinq cent trente-deux muy hadisu sayyidina wa mawlana abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man sa'ala an-naasa takassuran fa innamaa yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir rawaahu muslimun rahimahullahu ta'ala kon ah mu ngi nii hadis bii la mu ne waan abi hurayrata mu ne mu ngi jële sayna abu hurayra ad-dawsi rahimahullahu taala wa radiya anhu mu ne annahu qaala mu ne qaala wax na ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa man sa'ala naasa takassu ku laaj nit ñi takassuran ngir bari ngir am alal mooy laajoo ndax daa am lor gu taxaw nga war koo faj laajoo ngir lool mais yow dépassé nga foofu mbir mi daal léegi am métier nga ko def saa may mayaan daal nga defum métier waaw ñu naan moo tabaxi kër ci ci mendicité wal iyaadu billah looloo ko ñaaw <laughs> moom nag ma ñaawu riche la de ak président yeeg ministre yeeg député wal iyaadu billah waaw tudde ko naan ñoo mooy seenu géwél moo leen di loolu yëpp ay waxi caaxaan la non loolu ay waxi caaxaan la nit du amee ci ay taggaate <laughs> déedéet def ko métier loolu la loolu la xadiis yi wax <laughs> voilà léegi nag mu ne yonent way saa saa am ne képp ku fi laaj nit ñi takassuran ngir di bari le <laughs> waaw ngir ngir di ci am waaw di ci faj ay waxuma lay soxlaam mais ay pyramide de besoin yépp bu ko ci rokkos di ko ci faj waaw fa innama ndax ko leer ne waajooj yasalu jamran na ko leer ne dëgg dëgg dëgg ci biti nii moom alal lay laaj nit ñi mais xaqiiqaay réalité mbir mi mooy safara lay laaj mooy liñ ko jox yépp safara lay safara buub ci boppam lay dajale léegi nag comme ko xam ne ngeen ko nii fal yastaqilla ah léegi nag jeex na <laughs> yonent may saab saab daal leeral affaire bi léegi nag na ko néewal ku mu neex nga arrêté néewal mbir mi <laughs> waaw aw liyastakfir wala mu bari loolu mooy lan <laughs> mooy na ci néewal wala na bari non mooy lim la bëgg a wax mooy boo mooy baal lépp comme que xam nga ne lii la mooy nga jël ci lu tuuti lu néew ci yàpp mooy a a ba nga xamante ne ni yow dépassé nga faj lor taxatu koo jóg léegi c'est pour ngay amasser di dajale di tabax di di di defar di gën a sa dund di gën a neex te lépp ci mendicité saa may mbayaan la ah ci nga ko teg mu ne léegi fal yastaqil la aywa léegi nag na waa ji mooy xool <laughs> na baril na tuutil aw li yastakfir wala mu baril ci laaj bi mooy seet waaw <laughs> ah, na seet rek moom daal lu mu jàpp ne noonu la kiiwe moom na ko doxale noonu ba seet loolu tekkiwul ne léegi bon ah kon c'est bon ah kon mën naa ci jël lu tuuti quoi dañ naan la déedéet waaw mooy comme fa man saa afal yu min wa man saa afal yaf ku mu neex na gëm ku mu neex na nga euh, euh, euh, na kii na nga na na gëm na weddi tekkiwul na dañ laa jox ndigal ah. que ne léegi yow mën ngaa tànn non fii kenn tànn loowu la mooy lii ñaar yi yëpp daraa baaxul <laughs> waaw waaw mooy léegi mu ne rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim rahimahullahu taala léegi laaj bi mooy est ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu rahimahullahu taala solo na ko ak al imaamu ibnu maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamu muslim abul husayn mu ngi ko indi ci kitaabu zakaat ah baabu karaahatil mas'alati linnaas waaw. <laughs> wala doon xadiis Mawlaana Ibn Umar biñ gis sànq mooy bi jiitu woon avant bi ah maa yazaalu rajulu yasalu nnaasa hatta yatiya yawma alqiyamati wa laysa fi wajhihi muzghatu lahm après xadiis boobu bi ci tegu rek la teg xadiis Sayyidina Abu Hurayra bi mu ne kon haddasanaa Abu Kurayb wa Waasil ibn Abdil A'la al-imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj ibn Muslim rahimahullah mu ne haddasanaa abu kurayb di muhammad ibn al ibn kurayb al-hamadani al-kufi rahimahullah sëriñu waa kutubu sitta imaamul buxaari imaamu muslim imaamu abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn maaja ku nekk tonga mu jàngal la voilà c'est ça loolu mooy kutu amul ay non tonga fii mu jàngal la voilà ñoom ñépp Abu Kurayb <laughs> Muhammad ibn al-Ala <laughs> al-Hamadani rahimahullahu ta'ala mu ne wa Wasil ibn Abd al-A'la ak Wasil ibn Abd al-A'la ibn Hilal al-Asadi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu qaala mu ne ñoom ñaar ñim nee nañ haddathana ibn Fudayl mu ne ki ñu nettali mooy ibn Fudayl di Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi mawlahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Umaara ibn an Umaara ibn al-Qanqaar moo ngi ko gis a gis sax <laughs> Umaara ibn al-Qanqaar mi gën nañ koo gis ibn Shubruma ad-Dabbi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Zur'a moo ko jëlee Abu Zur'a ah, ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah ibn Jabir al-Bajali al-Kufi rahimahullah an Abi Hurayrata mu jëlee Sayyidina Abu Hurayra ah, Seydina Abu Hurayra mu ne radiyallahu anhu annahu qaala sami'a qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rasuulullahi man sa'ala an-naasa amwaalahum wala bu dee fii riyaat bi indiwul an-naasa man sa'ala an-naasa dana rek man sa'ala waxul amwaalahum wala takasuran da mooy amwaalahum bi da koo sote ci riyaat bi indiwu ko foofu moom am naa sûrement Imaam an-Nawawi rahimahullah version bi mu ci sax imaam muslim yi yor man sa alal naasa ku laaj nit ñi amwaaluhum seen alal ya takassuran ngir bari le defoo loru taxatu laa jóg de waaw ñàkk am lu mu lekk te mu lekkul te mu faatu wala loo xam ne ay soxla yu mu war a faj comme ak paju gu wala kii loo xam ne foog mu def ko du loolu de fii mu ne amul problème mu dépense amul problème mu dara sauf que daa tàmbuk saa bay mayaan ndongu kon nag dina ko def mu ne waa di laaj alalu ñu ñi takassuran ngir bari le fa innama yasalu jamran kook na ko leer ne li muy laaj xal la fal yastaqilla léegi nag nga tuutil ci xal yi aw liyastaxir aw liyastaxir wala mu bari ci <laughs> waaw mooy ñaar yi yëpp dara baaxu ci <laughs> dajalay xal ci sa bopp loolu yaakaar nga ne euh, ñu ne la bon saway jëf jii moom moom jëloon ay xal di ko téye say loxo ñooyam léegi nag bon dañu lay wax bu la neexee nga tuutil ci xal yi wala nga bari ci loolu mooy la loolu mooy du ci laal lépp laay baax parce que xam nga téye xal da koo mën ah kon nag mu ngi noonu nii la ko al imaamu muslim daal di soloowe hadis bi hadis bi quand même lu taalee mag suñu bunt bi ginnaaw lii mooy gravité wu kon di laaj wa zamni su'ali ngaññ saa may mayaan ak laaj min ghayri darura loo xam ne laaj goo xamante ne nii du lor moo ko waral waaw lii moom lu ñu ngaññ la waaw te lii wax naa bokkul lii wane lii dafa xaram non seulement dafa xaram mais kabira la parce que quand même yu toll nii mooy koo xam ne day dajale ay xal mu nar a ci boppam di ko lakk loolu mën nañ ne non garaaw la ah, loolu dañ koo sib kat moo ko sib doo bàyyi wax lu amul way xaram nga naan la bitti fàqi loola nag <laughs> waaw moo tax kii nu mu tudd al imaam Ibn Abi Ibn Abi moom moom dafa catégorie sax ci rab mais laaj ci boppam loolu dëgërlu voilà parce que liñ lay wax ne xabisa xabisa loolu ma imaamu euh, an-Nawawi def min ghayri wa zamni su'al min ghayri darura ŋaññ bu ñu ŋaññ ak di laaj alalu ñi bu dee ne lor waralu ko voilà parce que hadis boobu insha allah dama saa yaa ngi ma koy dig rek ma ah déet naa la ko dig kay parce que bu ñu ko waxee léegi jaratul ñu koy te mu ngi ñëw <laughs> insha allahu taala foofu di nga xam fan la nit ki ma amee droit laaj ah te loolu fajoo day arrêté amul continuer ah li ñu waxoon ah waaw <laughs> yalwaan ngi nii la duune ma ci am sawaay man man naa xëy ñaari jour du ma ko am ci benn ngoon ah, ah, surtout koor gi gars yi seen xol yi day tooy saay xaaral man <laughs> daal koor gi man xaaral <laughs> yi laa koy teg loolu nag loolu kon lii yëpp day wane loolu baaxul léegi nag ak ak ak ki koy def nu mu ko man di defee waaw nga ne ma bon attention parce que yow pare nga man waaw loolu laa jàpp waa ji nga xam ne day ñëw di tari ay alxuraan ngir ñu koy jox ñu ne la mais léegi yaakaar nga ne loolu yow teral alxuraan la tudd di tari alquran ci marché yeeg yooyu ngir lan la ngay amee ci poosu nit ñi loolu amee yéene bi sax ak yaakaar nga ne baaxal na lii yonent way saa saam di wax di taxaw ci minbar bi di xutba nit ñi di leen ko wax takassuran attention mooy takassuran waa ji da koy def ngir am nga xam ne léegi loolu rek day métier bu xëyee suba day jóg def ci buntu gaar yi ah ci fi nit ñi daje waaw di dóor ay xasidaam di jàng gaay di ko jox kese léegi mu jàppe lool ak dund déedéet mooy bu lee nit la koo xam ne de toute façon amul dara waaw te tamit amul possibilité liggéey amul possibilité def dara waaw kooku mooy xadis bi ma naan la jarul ñu ñëw léegi di di gudd di di di di anticiper kooku moom mën naa def loolu te bu boobaa sax Eh, eh, di jàng yooyu noonu amaana du lu gën quoi waaw c'est vrai boo koy jàng di nga am ñoo touché loolu moom xam nga gaay rek ma la bimaa ladayhim farihun mbooloo mu ne <laughs> la defa ñoom moom la bëgge xam nga ne moom boo yëg yow yëkkatee ab ab mawaahi bu sawaay <laughs> ah benn benn murit mu kii moom bu la déggee moom man na laa tëgg cinq mille te ko tay <laughs> tellement day daanu ndax sa mawaahibu bii nga yëkkati waaw <laughs> waaw nga ñëw yëkkati ab ab ab ab kii <laughs> ah, gaa yi sax du daal di xilaas <laughs> yëkkati xilaas waaw ah, nga gis benn piyaanu tiwaawoon boo xamante ne moom bëgg ci yëf yi waaw Maodo nee na ji daal di koy daaneel mais loolu euh, euh, loolu loolu lu jara moytu la <laughs> loolu moom yow am nga droit bu dee dangaa nekk ci koo xam ne yow surtout suñu réew yi nga xam ne képp koo xamante ne handicap dalaa dal gaa yi teg la ne ñooñu bu dee dañoo war a dund amuñu leneen liñ dunde kooku mën naa def loolu mooy mën naa laaj mais Euh, pas ñu koy defee noonu jël alxuraan yi di ci loolu parce que affaire wu alxuraan dafa gën a màgg lool quoi même xasida yooyu ñu lay wax dafa gën a màgg loolu même bu dee ne moyen bu gaaw la ngir daaneel ñenn ñi mais bon attention quoi <laughs> waaw attention waaw te loolu mooy problème soo suñu façon réew yooyu.